falam taqtuluuhum walakinna allaha qatalahum wama ramayta id ramayta walakinna allaha rama waliyubliya almu'miniina minhu balaa'an xasana inna allaha samiun alim ci laaya bii lañu yemoon muy laaya fukk bi ak juróom-ñaar waxoon nañu ko nag ko firi woon nañ ko ci baat yi léegi nag ñu war a ñëw ci lu ñu waxoon ne dinañ ci ñëwaat li nga xam ne dañ ko tàmbali woon far ne continue firi baat yi ba pare muy suñu boroom li mu wax ne falam taqtuluhum yéen jullit ñi du yéen rey yéefér yi keroog de walakin allaha waaye li am ba des mooy boroom bi tabaaraka wa taala qatalahum mooy dëgg-dëgg ki leen faat keroog de wamaa ramayta ba pare mu ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkul na yow yaa sànni id keroog bi nga xamante ne nii ramayta nga tibb ca suuf sa sànni leen ko ne shaahatil wujuh walakinna allaha rama waaye ki li am ba des borom bi tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne mooy sànni moom moo sànni waxoon naa le lii nii tekkiwul ni ko xam ne mooy ci kaw noonu rek ni ko nit kiy dégg jàpp ne mooy waaw mooy rek li nga xam ne moom xam nañ ne yàllaa dugal lépp képp ku faatu dëgg-dëgg yàllaa la faat képp ku dund yàlla la dundal loolu moom mooy sens boobu moom taxul ñuy wax moom ndax bu boobaa kon yéeféer yi ci boppam lii mënoon nañ leen koo wax waaw bu dee loolu kese la ne yéeféer yi xaarisa ibnu suraqa mi ñu faat ak mihja loolu xanaa mënoon nañ ne yéen yéefar yi rayu ngeen leen borom bee leen rey déedéet loolu taxul ñuy wax voilà borom bi préciser wul lii ngir rek ngir loolu nga xam ne c'est c'est connu d'avance moom de façon ku dee ku ne borom bi tabaaraka wa laa ci nam nammam ak li nga xamante ne ab dogalam bu bu bu dal ci waa ji moo tax mu faatu léegi nag naka lay faatoo loolu moom ta'addadatil asbaabu wal mawtu waahidun moom façon bi nit ñiy dee sababu dee yee wute waaye dee benn la. te nag képp ku dee ku nekk borom bi daa fekk mu neex moom la soob moo tax mu ne benn bakkan du faatu illaa bi idnillahi kitaaban muajjala benn bakkan du faatu lu dul mu nekk loo xamante ne nii mooy ci Eh, day soob borom bi tabaaraka wa taala dëxal la boo xam ne bu mu àpp la boo xam ne bind na ko ba teg ko loolu moom leer na suñu borom nag loolu jubluwul lool fii ndax loolu moom c'est connu jarul sax di préciser loolu falam taqtuluhum yéen saxaaba yi faatu ngeen leen ñoom yéefér yi walakin allah qatalahum loolu borom bi daf fay junju wallahu taala alam ci li nga xamante ne nii mooy ñoom ni nga xam ne noonu lañ loolu noonu la ñu jeexe ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam manu koo am lu dul ci borom bi tabaaraka wa taala lu dul nga jaar ci buntu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ana sax loolu ngay uti ca borom ba ana ci kan la ko def lu dul ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xamante ne nii roy gu ñu ko roy ci biir ak ci biti nekk ci wopp ci topp ci ay tànkam ba keroog bi nga xam ne ci la xare bi amee neewul ñii ñoo ñu ëpp quoi ñun suñu yoon newu ci quoi na ñun na ñibbi waxuñ loolu waaye muñ ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni ko al-Miqdaad radiyallahu anhu wax woon na ko duñu la wax comme li waa banu Israaïl waxoon Seydina Muusaa de ne ko idhab fadhab anta wa ko demal ak sa boroom yéen ngeen xeex ñun ñu ngi fii dëju waaye dañ la naan déedéet demal ak sa boroom ngeen xeex ñun ñu ngi ànd ak yéen di xeex loolu nag gis nga noonu noonu nga xam ne la ñu toppee di tànk yonent bi alayhi sa wassalaam ba jeex ci moo tax ñoom léegi daanaka lu def ci yooyu day mel ni boroom bi tabaaraka wa taala moom la ñu wutu nekk xalifaam di ko def voilà comme ni nga xamante ne loolu la waxoon Seydina Daawud alayhi salaam ne ko inni ja'iluka linnaasi ko ja'iluka fil ardi xalifa man dama lay def ci kaw suuf nga nekk koo xam ne yaay sama vicaire yaay ki nga xam ne yaa fi yaa ma fiy toogal di ma defal loo xamante ne ni borom bi mooy def waaye ci kii la ko jaarale mooy loolu lay wax nga xam ne kooku day mat sëkk li mu doon nekk ndono yi ki nga xamante ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo xam ne dafa plein mat sëkk loolu lay wax nii moo tax ñoom suñu boroom ñoom la njëkke sax ne falam te loolu moom ci yonent bi alayhi salaam ni ñu topp ci lañu ko amee moo tax ci moom lañ ko walle mooy faatu ngeen yéeféer yi walaakinna allaha qatalahum waaye dëgg-dëgg borom bi moo leen faat ndax amul woon dara luñ def lu dul ñoom mooy lool foog nga nekk koo xam ne koju ilaahi nga yow da ngay jeex ci borom bi tabaraka wa taala ngir yow nga man a agsi fii nii voilà tekkiwul ne voilà man jël naa sama oto fël naa benn waay mu faatu te tayu ma ko ñu ne bon rayoo ko ah yàllaa ko rey wala waa ji nit mu daanu mu dee wala nga jël bal dóor ko ñu soit borom dee ko dogal moom la neexa moom moo ko faat ku dee yàllaa la faat loolu xam nga ne taxul ñuy wax loolu nag moo tax mu ne wamaa ramayta yooyu nent bi alayhi salaatu salaam sànni woo id ramayta keroog bi nga sànnee ndax moo tibb suuf am na ci benn riwaaya dina Seydina Ali jat jot jottali ma waaye bi gën a dëgër mooy mooy jot moom moo sëgg ci jël ci suuf si daal di koy sotti sànni ko ci yéeféri na shahatil wujuh ne moom xa xabuxatil wujuh loolu lay tekki mooy subbooxun ma la mooy bon na li nga xam ne mooy xar kanamu yéeféri yi loolu suñu boroom ne ko keroog bi nga tibbee sànni du yow yaa sànni mais man maa sànni mooy qabda ilaahiya la mooy loo xam ne tibbu borom bi tabaaraka wa taala lu mel nii moom képp na waxoon ne keroog bi nga xam ne ci lay wax bi ñuy jaayanteeg salaatu wassalaam mu ne ko inna alladina yubaayi'unak innama yubaayi'una allah yadullahi fawqa aydihim skay mu ne inna alladina dëgg-dëgg gaa yi nga xam ne yu bàyyiwu na ko ñooy jaayanteeg yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam ci suuratu fath gisoon nañ ko ci suuratul fath ci sulhul hudaybiya mu ne ñooñu de innamaa li am ba des mooy yu bàyyiwuna allah mooy bi ñuy jaayanteeg yow lañu jaayante yàlla lañ doon jaayante amul différence voilà te nag yow yadullahi fawqa aydihim ñoom seen loxo la yonente ma loxo yonente ma alei satu salaam la tàllaloon nit ñi di jaayante di ñëw di teg seen loxo ci kawam mais suñu borom nee na yadullahi loxul yàlla moo tegu ci seen loxo ñoom allahu akbar loolu kese la mooy yonent bi alay saa salaam loolu bu dul lenn lu dul moom la ci moom la borom bi tabaaraka wa taala daal di def manifestation bi nga xam ne mooy bi gën a bi nga xam ne moom mooy bi gën a moo tax moom day nekk koo xamante ne nii même même bu dee ne jaam la jaam la du borom voilà jaam la kenn du ko jaawale suñu borom tabaaraka wa waaye mooy manifestation yi borom bi tabaaraka wa taala surtout bi nga xamante ne bu spécial ci moom la ko gën defal te yeneen yépp ci moom lay jaar loolu moo tax suñu boroom ne ko yadullahi fawqa aydihim keroog sa loxo nga teg waaye yow lañ doon jaayanteel mais man la ñu jaayanteel tab sa loxo loxo yàlla man yàlla moo nekkoon ci seen loxo te ndaxa kat ci biti nii loxol yonent bi alayhi salaatu wasalaam nañ gisoon loolu nag moom ku xamul dara mooy naan waa yow yii non non yéen ma ne yow yaa xamul li ngay wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam abdullah walakin laysa kal abid te loolu la borom bi tabaaraka wa taala de doon nag loolu rek lay wax fii ñi ko ñi nag ñi nga xam ne ñoo topp ñoo ko topp roy ko ci biir ak ci biti gin koo jege muy saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom itam looloo tax suñu borom sóob foofu la leen suñu borom sóob ci géeju yonent yonent bi alayhi salaatu salaam goo gële gu spécial goo gële ba tax ñoom bu ñu faatee suñu borom ne yéen faatu ngeen man maa faat voilà loolu nag du ko nekk mën a tëb wax ko voilà loolu la <laughs> loolu kese la <laughs> voilà affaire yi loolu la te loolu nag yemul sax ci ñoom loolu yemul sax ci saxaaba yi radiyallahu anhu ndax xéewalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme li mu waxoon rek ne sama xeet bi moom mooy misaalu mbaw xeetam comme taw bi la rek voilà mu ngi noonu mooy ne fu nekk la yiw gi di jóge voilà mën naa commencer ci bu njalbeen bi nooy fépp la nekk loolu daa bëgg wax njalbeen bi dina am yiw digg bi dina am yiw mujjanteel gi dina am yiw moo tax loolu bu kenn di camper li nga xam ne tëj li nga xam ne mooy ngëneelu borom bi ci benn jamono kese déedéet am na ba léegi ñoo xamante ne nii seen topp yonent bi alayhi salaam sopp yonent bi alayhi salaam topp sunna yonent bi alayhi salaam topp alquran ci loo xamante ne nii kenn taxut lu dul borom bi tabaaraka wa taala dañoo dem ba suñu borom mi nga xamante ne bàyyee seen bopp suñu borom mi nga xam ne moo leen di tànnal lu leen neex amuñu benn namm namm amuñu benn bëgg-bëgg lu dul li nga xamante ne mooy namm namm borom bi tabaaraka wa taala jeex na. voilà léegi nag loolu bañ ko defee boroom boobu moo leen di seetal lu leen neex ci fu mu daldi leen fay sóob am na ñu bari ci ñoom nag mu sóob leen ci jamono yu ci yu mel nii nga xamante ne nii daanaka lépp lu ñu def ilaahi la ko jug boroom bi tabaaraka wa taala la wallahu taala alam bu ñu ñëwaatee nag kon laay bi ñu waroon a jël tey mooy laay bi nga xamante ne mooy fukk ak juróom-ñett mu ne daalikum wa anna allaha daalikum gis nga bu ngeen gisee loolee ma leen defal wa anna allaha te dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala muuhinu mooy ki nga xamante ne mooy doyadal kaydal kaydil kaafiriin pexe yéefér yi gis nga keroog pexe ñu tegoon ba jàppoon ne daal tey daal la ñuy jeexal jullit ñi suñu boroom daal di neenal daal di doyadal li nga xam ne mooy seen pexe yoo yële mu ne in tastaftihu ci laayam ñaar fukk bi li nga xamante ne nii mooy mooy mooy <laughs> ñaar ñaar fukk bu manki benn voilà mooy laayab kon fukk ak juróom-ñeent bi mu ne in tastaftihu laay bii nag day wax keroog ñu ko woon ci biir xare bi dañ koo fàtte woon bi ñuy def tënk bi mooy Abu Jahlin keroog te waxoon nañ ko fi voilà mais tudduñ ko woon bi ñuy gis xare bi noonu Abu Jahlin alayhi min allahi ma yastahiquhu keroog bi nga xamante ne nii ci la xare bi tar nga xamante ne ñoom Suraaqa daal dinay daw bam naan laa la bu mu leen laa yaghurrannakum xidlaanu Suraaqa Suraaqa waaye yow mooy tra la trahison de Suraaqa nii man Abu Jahlin maa leen ko wax non bu mu leen bu mu leen bu leen war quoi te tamit faat gi ñu faat Utba Utba dafa yàkkamti kese moo tax ñu gaaw koo faat ba pare nag naan nag allahumma ca law ñaane woon ñaanam gi nag ne allahumma aqta'na lirrahim wa aataana bima la na'rif fa ahinu al-ghada ci la nag bi xare di tàngee abu jahlin waay yooy waay ñaanuk abu jahlin lu may jariñ mu ne nag day ñaan borom bi tabaraka wa taala ne allahumma eh, yow sama borom man abu jahlin maa lay ñaan ina man daal maa ngi aqta'una naa ci a daq daq daq dog mbokk ci sama diggante ñun ñii waa Quraysh ak Seydina Muhammad ak gaayam yi alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhum wa ardaahum ku ci gën a daq dog mbokk te daq fee indi lu ñu xamul nang ko alak ci léegi ci bëccëg bi balaa balaa ngoon a jot léegi nag loolu la loolu la suñu boroom nag di wax naan in tastaftihu bu ngeen ñaanee borom bi daal di daal di daal di àtt seen diggante yéen ak jullit ñii waaye bu ngeen da ngeen di ñaanum ndimbal ngir boroom bi dimbali leen ndax moom ba muy wax loolu jàppoon na ne ñoom waa Quraysh ñoo nekk ci dëgg nag waaw in tastaftihu suñu boroom ne bu ngeen da ngeen di ñaan ndimbal de di ñaan borom bi àtt seen diggante faqat andil leen ak ngañaay faqat dëgg-dëgg jaahumul fath mooy ne yéen ndimbal diggaloon la leen de mooy li xamante ne ak muy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma leen yónnoon ngeen wedd ko léegi nag jeex na comme que da ngeen koo weddi faqat dëgg-dëgg jaakumul fath mooy nag léegi dogal bi dikkal na leen bi nga xam ne mooy maa leen di alak alak alke gi du da ngay ñaan alkande gi kon aksi na wa in tantahu ta bu ngeen arrêté nag fa huwa xayrun lakum moo gën ci yéen yéen ñi ci des xarek yonent bi alayhi sa wasalaam jànge leen ci li dal waa ba Badar ñii wa in ta'udu waaye gis bu ngeen delluwaatee na da ngeen di xarewaat ak moom di xeex ak borom bi tabaaraka wa ta'ala na'ud dinañ delluwaat alakaat leen walam tughni ya nag te du leen jariñ ankum wallif leen du leen jariñ yéen fi atukum du leen jariñ dara fi atukum seen mbooloo mi shay'an fi atukum seen mbooloo yi shay'an dara walaw kasurat même bari nañ comme niñ bari woon keroog Badar dara nag ñoom lañ mujj gañee wa anna allah ta borom bi tabaaraka wa ta'ala ma'al mu'minin mu ngi ànd ak way ngëm yàlla wallahu ta'ala allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana